ibni ali ibni surur almaqdisi rahimahu llahu taala fi kitaabihi cumdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wassalaam fi kitaabul qisaas an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu istashara an-nasa fi imlaas al-mar'a faqaala al-Mughira radiyallahu anhu shahidtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qadaa fiihi bi-ghurrati abdin aw amah faqaala lata'tiyanna biman yashhadu ma'aka fashahida lahu Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy continuer ba léegi ci téere biñ nekk muy téere li nga xam ne mooy eh, loi talion mooy nga def lenn alqisaas mooy la nga def ñu fay la lu mel noone nga rey ab tuuru bakkan ñu tuur sa bakkan nga toj bopp jàmbur ñu toj sa bopp nga fëq bëtu jàmbur ñu fëq sa bët voilà alqisaas mooy yow la nga def rek lu mel noonu la ñuy natt topp ko ba xam ne lii la ñu def la lu mel noonu le léegi nag ñu ngi woon mu léegi muy indi fii ci xadis bi nga xamante ne mooy xadis trois cent quarante six muy ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn mu ne an Umar ibn al-Khattab bii mu ngi koy jële ci Seydina Umar ibni di doomi al-Khattab doomi Khattab annahu kana moom de istashara an-naasa dafa diisoog nit ñi laaj leen seen xalaat ci benn xew-xew boo xamante ne bu xewoon la ah moom nag comme que amu ci loo xamante ne atte bu leer la bu mu jëlee ci alquran ak sunna bu mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu doon def rek moom Seydina Umar radiyallahu anhu mu dajale saxaaba ya nekkoon foofule laaj leen nag wax ak ñoom diisoog ñoom ñeneen moo lan ngeen xalaat. lan ngeen am ci xam-xam fii imlaasil mar'a bu doon nag buñ nee loo am ci xam-xam mooy lan ngeen dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci mbir mi imlaasul mar'a léegi lan mooy imlaasul mar'a mooy jigéen boo xam ne daa am ku ko dóor dara wala mu am lum ko def fekk moom jigéen ba dafa ëmboon léegi mu mu mu def fausse couche wala fausse fausse couche voilà <laughs> voilà mooy eh, la nga xam ne moom la kii woon eh, ëmboon daal di de daal di génn voilà mais ba mu génnee indaalewul bakkan lool la voilà lool mooy imlaasul mar'a mooy ndaw si bu dee daa am doom daa mooy doom ji dafa dafa juddu te li ko waral mooy dañ koo dóor ci biir bi wala daa am luñ ko def léegi nag dóor ko dóor bu metti affaire bi génn doom ji génn ba mu génnee indaalawul bakkan mooy mooy dundul léegi nag loolu waa loolu lan moo ciy àtteem loolu lan ngeen ci jëlee yéen saxaaba yi loolu la leen Seydina Omar radiyallahu taala anhu daal di laaj nan ngeen est ce que am ngeen ci xam-xam ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam soo seen ñoom fa qaal mu wax kenn ci ñoom di al-Mughira di al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne man de shahidtu an-nabiyya man de fekke na yonent bi alayhi salaatu wa salaam qadaa fiihi atte na ci lii nii xew-xew bu mel nii nga ñu laaj bi ghurratin bi ghurratin léegi ghurra xam nga ghurra mooy ak pell li nga xam ne mooy weex weex wi nekk ci jëwu fas yeeg yooyu nga xam ne jullit ñi comme ni hadis yi yonente mi alay saatu salaam ne inna ummati yud'awna yawmal qiyaamati ghurran muhajjalin ñu koy tudde foofu jullit ñi di leen ko melale parce que dañuy pell ak pell la ak nga xam ne min atharil wudu alhamdulilah jeexitalu turu euh, njàpp yi day weex tàll léegi xurra waaye xurra yi day tekki beneen mbir ci foofu la jóge <coughs> euh, di tekki loo xamante ne dafa gànjaru dafa nekk lu nafis lu précieux loo xamante ne nii loolu la léegi nag moom da cee àtte ne lii mooy xurra léegi nag mu daal di koy leeral moo tax bi xurratin abdin aw ama xurra deux points day leeral lan mooy xurra mooy loolu le lu am solo loolu le mooy abdin ab jaam voilà képp ku def lii as ndaw daal di koy dóor moo xam jigéen la wala góor la mu dóor jigéen boo xam ne dafa ëmboon léegi mu jóge fa moom la mu la mu la mu ëmboon deñ wadd daal di génn indaalewul bakkan kooku léegi mooy la lay fay voilà ñu dul fàtte ñu ngi ci kitaabul qisaas kooku lu muy fay ab day fay bi xurra abdin mooy ab jaam aw ama mooy jaam bu góor wala jàmbu jigéen rek bu mu ci def baax na voilà boo xam ne fokk mu libéré ko moom lay moom moom lay moom lay jox bi moom lay faye voilà loolu mooy diyaam léegi nag fa qaal léegi nag bi mu waxee lool nag fa qaala Seydina Omar radiyallahu anhu ne al-Mughira mi ni moom lii nii fekk na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtte lii noy na Umar na ko la tatiyan na waat naa ne di nga mu indil bi man yashhadu di nga indile bi man ci koo xamante ne nii yashhadu maaka mooy seede ak yow lii nii nga ne ko ci yonente bi alayhi salaam te gis nga mu àtte ko foog nga indi koo xamante ne nii moo lay appuyer seedeel la ni ni ko dégge moom noonu la ko dégge te noonu la ko gise ci yonente bi salawatullahi wa salaamuhu léegi fa shahida lahu Muhammad ibn Maslama riwaay bii dafa tënk waaye mooy ba mu ko waxee dafa génn ah gis Seydina Muhammad ibn Maslama laaj ko mu ne ko waaw waaw man mii fekke woon naa ko léegi nag ñëw moom mu ñëw di Muhammad benn saxaaba la woon boo xam ne moom tur yonent bi alayhi salaam la yor mooy Muhammad ibn Maslama di doomi Maslama bokkoon ci wàll Ansaar moom moo ñëw seedeel ko ci Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko man mii dégg naa ko kon mu ngi kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent quarante-sept di ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar mu naan Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala iqtatalat imra'ataani min Hudhaylin faramat ihdaahuma al-ukhraa bihajarin faqatalathaa wa maa fii batnihaa faxtasamuu ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqadaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anna diyata jamiinihaa ghurratun cabdun aw waliidatun wa qadaa bidiyati almar'ati calaa caaqilatihaa wa warrasahaa waladahaa wa man macahum faqaama xamalu bnu nnaabigati alhudaliyu radiyallahu canhu faqaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa aghramu man laa sharib wala akal wala nataq wala istahal fa mislu daalika yutal fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innama huwa min ixwani alkuhan min ajli saja'ihi alladi saja'a kon alimamu abdulgani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bii ne an abi hurayra mu ngi jële ci saydina abu hurayra radiyallahu anhu xadis bii moom bi ñu jóge dañoo niroo am na sax ñoo xam ne dañoo jàpp ne almughira lam doon nettali nettaleen boobu moom bii benn la an an abil mu an ana kon saydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala annahu qaala nee na iqtatalat imra'atan dafa am ñaari jigéen ñoo xam ne dañ doon dañ doon jote dañoo jote ah li xeexoo nag léegi min Hudayl bokkoon ci waaso wu mag woo wala ci arab yi Hudayl ñaari jigéen ñi nag ay ay kii la ñoon ay ay wujju lañu woon voilà mooy kenn nit moo nekkoon seen jëkkër voilà mooy ay wujju lañu woon léegi bokkoon ci waa Hudayl farramat ihdahuma al ukhra bi hajar léegi kenn ki ci ñoom daal di xaañ keneen ki sànni keneen ki aw xeer léegi fa qatalatha xeer wa dal ko waaja ndaw sa jaare fa faatu non seulement tam ko xaañ muy wujjam bi fa jaare fa faatu waaye wama fi batniha la ca biir ba yit daal di faatu fekkoon mooy wujjëm bi dafa ëmboon léegi nag mu xaañ ko aw xeer dañu doon xare dañ doon jote waa di xeexoo léegi kay xaañ ko xeer léegi nag xeer wi mu ko dalee ndaw si faatu non seulement mu faatu waaye ma fi batniha ak li ne woon ci biiram mooy ëmb bi mu ëmboon léegi nag ay ño ñoñi nag seeni ñoñ ñoom faxtasamu ñu daal di nag ñëw ci yeneen ila rasulillah ngir ñëw ah mu daal di leen atte voilà mooy ñu xëccoo ci mbir mi ñëw ci yeneen bi alayhi salatu wassalam ila rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngir mu atte leen léegi nag faqada al imamu abu hurayra radiyallahu anhu mu ne faqada mu daal di atte rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an diyata janiniha kene mooy ndàmpaayu li nga xam ne mooy eh, ëmb bi mooy fœtus bi bébé bi newoon ci biiram ta ta mu faatu kooku moom moom mooy ndàmp gi ñuy ndàmp ay mbokkam ña nga xam ne ñooy mbokki ndaw sax ah ndax euh, doom bi nga xam ne moom la ëmboon ñu faat ko ah kooku xurratun mooy pell voilà lu am solo abdun mooy jaam boo xam ne gi nekk n'importe quel jaam jaam yoo xam ne yu baax la voilà te mën a mën a mën a mën a jariñ kay koy jox a abdun ab jaam moo tax moom lay leeral kum fële am na ñoo xam dañuy def xurratu abdin aw walidatin am na ñu koy def idaafa voilà mooy def ko annexion ne xurratu abdin waaye eh, lu bari ci boroom xam-xam yi comme ni nga xam ne noonu la ko ñoom al imam an-Nawawi ak ñoom al imam al-Hafiz ibn Hajar leerale mooy xurratu lool moo gën moo gën a siiw te moo gën a moo moo gën a kii voilà même bu dee ne xurratu abdin nit baax na waaye xurratun abdun mu leeral ko mooy jaam aw walida wala jaam bu jigéen boo xamante ne day mën a juróol ka nga xamante ne ni mooy boroomam lool moo tax ñu naan ko walida voilà mais mooy jaam bu jigéen wa qada lool la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ka nga xamante ni mooy bébé bi nga xamante ne nii dafa faatu ndax xaañ ji ko wujj wa xaañ aw xeer léegi nag wa qadaa bi diyatil mar'a léegi nag soxna si kaa faatu moom yaay ji faatu nag wa qadaa mu daal di atte bi diyatil yi mooy euh, ndàmpaayu ndaw soosu ne ala aqilatiha ne gis nga mooy ndaw si nga xam ne moo faat voilà kook la ñuy wax ndaw si nga xam ne moo faat parce que en fait euh, affaire bi fii dafa desee leer <laughs> moo tax euh, boo demee ci suraax yi dañ ne parce que femme bële mooy wujj bi da koo xaañ xeer bi mu ko xaañee xeer léegi euh, non seulement ndaw si faatu waaye doom ja mu ëmboon faatu waaye dañ cee teg tuuti moom femme boobu xaañoon daal di faatu. léegi nag moo tax affaire bi nag fii nag mu am lënt-lënt boo xamante ni moo tax waqadaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtte bi diyatil mar'ati mooy ndàmpaayu ndaw si nga xam ne faat nañ ko xam nga ki ñu faat moom du moom mooy joxe mais ki faat mooy ndaw sax da koo ne ala aqilatiha mooy ay parce que dafa faatu après loolu moo tax imaamu Nawawi rahimahullah par exemple moom noonu la ko waxe ne bon euh, surtout am na beneen riwaay boo xam ne moo gine boo boo seetloo ni mu demee day mel ni danaa la ndaw si ñu moom moom diyaam mu ne non non affaire bi du loolu ay ki faat la parce que ki faat dafa faat ba pare après moom mu gaañu voilà comme ni ko yeneen riwaaye leerale léegi ba mu gaañoo nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne yéen ñi nga xam ne ñooy aqilam mooy ñi mu bokkal géño yéen yéenay fay diya bi mooy yéenay yéen ay joxe indemnisation yi yéenay jël li nga xam ne ndàmpaay yi yéen a koy joxe waaye kanta wa warrasaha waladaha kanta ak ak wiraasaam la nga xam ne mooy ak ndonoom la ñuy doon ci moom la lam ci bàyyi loolu mu doon na la ko waladaha doomu ndaw safaat doom joo jël doo ay doomam ma maahum ak ña ànd ak moom te loolu mooy jëkkër ji voilà ndax jëkkër ji mu nga fa woon ak ñi nga xam ne ñoo ko war a doon te alxuraan leeral ko loolu pour day leeral fii que ne aqila bi tekkiwul ne ñuy doon kese ñoom kese ñoom ñooy fay indemnisation yi ñooy fay euh, ndàmpaay yi loolu lay leeral yi ñëpp la waaye nag bu doonu di am comme que kii am na doom ndaw si am na doom de toute façon moom éliminé ñu bari éliminé nañu bari doom ji tax nañu bari dootuñ doon waaye waman maahum fii mooy ay doom comme ñoom waaye mooy jëkkër ji comme ni ko yeneen yi leerale ndax jëkkër ji doom ji ne fi du tax moom mu doon moom day doon doom ji mën na koo éliminer alors que frère yeeg cousin yeeg ñooñu dañuy fay ci diya bi dañuy fay ci diya bi dañuy fay dañuy participer te pourtant du ñu doon cette fois-ci parce que kii dafa am doom kon nag loolu lay wax nii léegi nag waaw wa warrasaha waladaha wa man maahum léegi nag bi mu demee noonu fa qaama Hamal ibnu Naabiga ah mu jóg nag ki nga xamante ne nii mooy Hamal ibnu Naabiga al-Hudali noonu la tuddoon Hamal di doomi an-Naabiga ku ñu naan an-Naabiga bokkoon ci waa Hudayli ñii te kii nii Hamal nii moo doon seen jëkkër voilà <laughs> moom moo doon seen jëkkër waaw moo doon jëkkëru am na yeneen riwaay yu leeral ne moom nii moo doon jëkkëru ñaari jigéen ñi doon xeex léegi nag mu daal di jóg ne yemee ya rasulallah am na ci yenn riwaay comme boo demee ci saa yi gën a leer dina gën leer am na ko xam ne dañ ne bàyyi ndaw sa moo wax am ñu ne non frère ndaw sa moo wax ndaw si faat voilà léegi nag Eh? léegi fii nag dane jëkkër ji la parce xamal mi moo doon jëkkër ji léegi fa qaama mu jóg xamalum na naabiga moo doon jëkkëru ñaari jigéen ñi léegi nag xamal di doomi naabiga al-Hudayli te bokkoon ci waa Hudayli ñii qaala mu jóg ne fa qaala mu ne ya rasulallah mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais kayfa aghramu mais nan laay jëla garantie war a fay man laa shariba mais kii man xam ñun d'accord nañ benn affaire la xam mooy bu doon ne doom ji ah dëgg la metti doom lu ñu dal ñun ñëpp mais bu doon ne doom ji bañ ko ba ba mu génnee dafa génn indaale eh, bakkan ah door a faatu waaw boobu ñun comprendre nañu ko ne dañoo war a joxe diya te bu boobaa diya bu mat sëkk lay joxe mais bi xam nga ne bii joxewul diya bu mat lii mooy ab jaam bu góor wala bu jigéen ngay joxe loolu moom du diya bu mat voilà léegi. <laughs> <laughs> moom mu ne <laughs> mu jóg ne mais yow ndaw yàlla li kayfa mu mais nan laay prendre en charge nan laay garantie war a nekk koo xam ne damay damay joxe euh, li nga wax ne moom la ñuy joxe man mais di ko jox koo xamante ne euh, euh, bébé boo xam ne liir boo xam ne man laa shariba moom la naan mooy dafa jëfu bi juddoo tollu matul jot sax naan mooy mat du naanul meew maanul wala akalta lekkul ta mooy soow mi muy lekk ka naan loolu mooy lekkam mooy naanam moom loolu defu ko wala nafaqata waxul wala stahalata mi mu yuuxoo sax bi mu yee bi mu bu mu juddoo moom moom mooy ëndaalewul bakkan moo yuuxuwul comme liir yi buñ juddoo yuuxu gi ñu yuuxu waaye mu ne ko a yonent ma saa saa mais ku mel nii lan laay garanté kooku ba war a joxe ci loolu ay ndàmpaay fa mithlu dhalika yu toll ne ko waa ku mel nii kay moom dañuy neenal ay affaire mooy ay mbiram kenn waru cee joxe dara daal voilà mooy kenn waru cee joxe dara parce que ndaalewul bakkan voilà léegi léegi nag bi mu waxee lii fa qaala rasulullah ndax ndawul yàlla li ci lii nag affaire bii nii ci xaraay lay gën a leere bu <laughs> voilà moo tax maa ngi xaw a retenir que ne yenn yi est jar na wax mais bon c'était juste pour mu leer mais ci sara yi <laughs> dina gën a leer voilà ak yooyu ak riwaay yu bari yi ngay ngay dajale ndax boo dajalee turuq yëpp yoon yëpp ci ngay amee li nga xamante ne dëgg-dëgg saar bi <laughs> ni mu xaw a reetaan loo tamit léegi nag waa ji <laughs> bi mu waxee lii fa qaala rasulullah yeneen bi alei salaam ne mais innama huwa min ixwanil kuhan mais kii di wax nii mais kii dëgg-dëgg waa ji mooy yow xamal yow nii kii kii mais ñoom moom min ixwanil kuhan moo moom ci mbokk gisaanekat yi la mooy mooy ñi jéem xam-xam lu ëllëg xam nga gaa yooyu <laughs> yi ñoom façon yi lañ doon waxe ba léegi noonu la ñuy jéem a waxe boo leen gisee en tout cas ñu bari dañuy fexe di di rimer seeni wax voilà moo tax mu ne min ajli lu tax yonente bi alei satu salaam ne kii ci mbokk kuhaan yi la gisaanekat yi mooy min ajli ndax li ko waral mooy saj'ihi waxam bi nga xam ne bi mu koy wax dafa rimé c'est que parole rimée et rythmée hein allazi saj'a bi nga xam ne moom la xam ne moom la wax ndax xoolal li mu wax dane kayfa aghramu man la sharib wala akal wala nataq wala istahal fa mithlu dhalika yutal gis nga wax ji ni mu rimee noonu ah fa kayfa aghramu man la shariba wala akal wala nataq wala istahal fa mithlu dhalika yutal gis nga wax ji ni mu rimee di dal di jeexe par même ay ay laam ay laam loolu nag lañ naan sajaan façon wax la mooy une parole mooy prose boo xam ne rimée et rythmée voilà du du du du du du du ay way du explication déedéet bii façon waxin la boo xamante ni am na moom nag daa defu takalluf mooy waaye yi ngay gis ne moo day jéem a kii quoi yonent waaye sa saa am ne e waaye kii moom innama huwa min ikhwanil kuman <laughs> kii ci mbokk gisaanekat ndax ñoom noonu la ñuy waxe voilà moo tax caaxaankat ba ma fi romboon fële ca kolobaan saay <laughs> lu mel noonu la wax hein ah waaw yow nekk foofu di wax ay waxi caaxaanam après <laughs> am ñu àndaloon ñu naan nañ dem léegi rak comme que ñëpp dañ doon teg dégg ñu naan ñu naan ñuy seet ñi ñu àndaloon ay wa nañ leen dem waa ji mel ni da cee mer quoi naan hé yow miy wax foofee yow miy wax foofu bu ma la buusoo di nga xam ne maaraw jaanum ñàngoor mooy fa nga wax yooyu te moom ab buxaabakat la woon moom it ab luxuskat la woon bu toogoon foofu di fontoo nit ko wax ci côté maison de parti mooy façon yu mel noonu la ñuy waxe quoi voilà gis nga eh yow mi wax foofu bu ma la buusoo dinga xam ne maaraw jaanum ñàngoor mooy façon yi rek <laughs> min ikhwanil kuhan <laughs> wallahu ta'ala alam kon al imam Abdul Ghani ta'ala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent quarante-huit di ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett mu ne an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan adda yada rajul fa naza'a yadahu min fihi fa waqa'at saniyatahu fakhtasama ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fahl la diyata lak kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Imrana mu ngi jële bii ci beneen xadis boo xam ne mu ngi koy jële ci Seydina Imran ibni di doomi ku ñuy wax Husayn radiyallahu anhu anna rajulan kene daan benn waay boo xam ne abda yada rajul dafa matt loxo benn waay <laughs> benn waay daa ñëw matt loxo keneen ki quoi benn waay léegi nag waa ji matt fa naza'a yadahu min fii waa ji xëcc loxoom waaw ci ci gémmiñam gi voilà da koo sex matt ko yow matt rek sex te rek waa ji bis loxo bi waaw rek fa nasa am xëcc xëcc bu bu bu bu metti yadahu xëcc ko bif ko mi ni fii ci gémmiñu waa ji ko matt léegi nag fa waqaan bi mu ko bifee bif bu metti gi rek mu daal di rot saniyata mooy bëñu bëñu kanamam yi bëñ yi nekk ci kanam yi muy màtte ah <laughs> moom moo wadd yi ci kaw moo wadd voilà léegi nag faxtasama léegi ñaari bëñam yi daal di wadd nag léegi nag faxtasama léegi nag ñu daal di ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam xuloo ngir ñëw ci yonente bi alayhi salaatu ngir mu àtte ci leen ila nabi yi yonente bi alayhi salaatu salaam ngir foofee fa la ñuy régler xuloo gi fa la ñuy àttee mbir mi fa qaal léegi nag bi ñuy waxee yonente bi alayhi salaatu salaam ñu demee fa qaala te waa ji weddiwul mu ngi nii ñoom ñaari ngi ma kii ko makk ma xëcc sama loxo bëñ yi ñaari bëñ yi wax léegi nag fa qaala a bi alayhi salaam ne ne ya'addu ahadukum axaahu kamaa ya'addu al-fahlu ne ne yéen kenn ci yéen day matt mo mbokkam kon ni nga xamante ne moom la gëléem gu gris yooyu góor yu yu duuf yooyu ah wala dañ koy wax it am xar am kuy voilà yooyu ni muy matte hmm? noonu day jàpp di ki nan la kenn di matt mbokkam noonu ne waa ji laa diyata la amoo benn yow sa ñaari bëñ ñu wadd kenn du la ko jo kenn du la ndàmp dara kenn du la indemniser kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi fii nag xadiis bi nga xamante ne nii mooy xadiis bu mujj ci téere bi nga xam ne mooy kitaabul qisaas muy tin xadiis numéro trois cent quarante-neuf ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne an al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala haddathanaa Jundubun fi haadha al-masjid wa maa nasiinaa minhu hadiithan wa maa nakhshaa an yakuuna Jundubun radiyallahu anhu kadhaba alaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana fi man kaana qablakum rajulun fiihi jurhun fa jazi'a wa akhadha sikkiinan fa hazza bihaa yadahu famaa raqa'a ad-damu hattaa maata qaala allahu azza wa jalla abdi baadarani bi nafsihi fa xaramtu alayhi aljanna kon alimaamu abdilgani mu ne an ilxasan mu ngi jële ci ku ñuy wax alxasan ibni di doomi abilxasan di doomi bàyyi alxasan albasri te ko jowoon ca basora ci basra fële ca iraq moom mooy alimaam alxasanu albasri ibni yasaar albasri mu siiw mi voilà rahmatullah alayhi ndongo la woon ci sahaaba yi radiyallahu anhu mais doon woon sahaaba rahimahullah annahu qaala nee na haddathana nettali nañu jundub muy jundub ab sahaaba la woon ah, radiyallahu taala anhu wa arda mu ne jundub de moo ñu nettali waaw moo ñu nettali ta eh, eh, ta man mii de de man mii de al al al hasan eh, fa wama nasir fii hada al masjid ci jàkka ji voilà daa am na ci yenn waaye dafa joxoñ tàllal wane ne jàkka ji nii ah fii hada al masjid ci jàkka ji wama nasina minhu haditha voilà wama nasina ta fàttewuñ minhu ca moom hadisan benn nettali am na ci yeneen hadisan yeneen kii version wama nasina mundu haddathana te ñun fàttewuñu bépp fi bam ñu ko nettalee voilà waaye fii wama nasina te ñun fàttewuñu minhu ca moom lam ñu doon nettale xadiisan benn nettali benn xadiis bu mu ñu nettali télé ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ko rawatina bii nii wama naxsha te ñun nag amuñu benn ragaluñu ah amul dara lu ñuy tiit di ko ragal an yakuna kene daa nekk jundub sayidina jundub nii radiyallahu anhu ñu ma nettali li kadaba ke daa waxal ala daa noonu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ngir feddali ne moom li mu ñu wax dëgg la mooy li wax noonu lañ koy jëlee te xam nañ ne moo raw jant bii ñu tiim ñun amuñu benn luy tiit que moom waxul nekkul koo xam ne day wax lu amul ci yonent bi alayhi salaam kon nag mu ngi noonu qaal nee na qaala rasulullah moom Seydina Jundub radiyallahu anhu mu ne wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu kaana nekkoon na fii man kaana ci ñi nga xamante ne nii nekkoon nañ qablakum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon rajulun benn waay mooy xeet yi leen jiitu woon am na benn waay boo xamante ne nii daa eh, bihi jurh daa kaana qablakum rajulun bihi jurh dafa masoon am ay ngaañ-ngaañ daal fa jazin léegi nag mu ñëw saalit mënatu la muñ ngaañ-ngaañ yi nga xam ne blessure yi nga xamante ne nii ñoo moom la am léegi nan la def fa axa wa axada sikkiina mu daal di jël ab paaka daal di jël ab dabbuus jël ab paaka ah, biha yada comme que gaañ-gaañ yi ci loxo yi la ne woon léegi nag mu ñëw blessure yi li mu def waaye affaire bi méttee métti ba mënatu koo muñ saalit fu ne waaye mënatu la muñ mbir mi daal te yoratul patience su nekk di muñ léegi mu jëlu paaka fa da mu daal di dagg biha ca jaari ca paaka ba yadahu loxoom ba dagg loxoom fama raqa léegi nag euh, sauf que nag ba mu ko daggee fama raqa mooy taxawul de te arrêté wul ak damu deret ji deret ji arrêté wul dafa gën bari di tuuru waaye di tuuru kay di dotteeku hatta maata mu am hémorragie voilà mooy deret ji sotteeku voilà di vidéo ci li nga xamante ne saawam di vidéo ci yaramam wi léegi di génn ci yaram wi bu baax hatta maata noonu la noonu la nekke ba li nga xam ne ci lay faatoo qaala léegi nag bi nga xam ne ci la faatu boroom bi tabaraka wa azza wa jalla ne abdi sama jaam de baadara nii daf maa njëkkante bi nafsihi ci boppam daf maa njëkkante ci boppam ah daal di faat boppam te xaarul ba li nga xamante ne li ma ko teg est ce dama koy faat noonu mu jóge ci man te loo xam ne saaf moom mu am ci intermédiaire def ci dara wala loolu damay njëkkante ci boppam kon nag